wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci yónni gu alayhi wa salaam yónni seydina abu muusa ak seydina muaaz ibn jabal radiyallahu anhuma ilal yemeni yónni loon woon yeman ngir doxal ko fa mission bu boobu muy woowaa yeman ilal islaam woo ñoo ñële mu leen yebal foofule ci lislaam gisoon nañu ñu ngi woon ci jataay ñaari jataay yi weesu ci li nga xam ne moom la wax Seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu wal xadiisu fi saxiixayn comme ni nga xamante ne noonu lañu ko waxe woon noonu lañu ko gise woon ba niñ ko jeexale woon walillahi alhamdu wal minna ñu waroon a continuer ba léegi ci ndénkaane yooyu alayhi salaatu wassalaam ak lim waxoon sayyidina Mu'aaz waxoon nañ la du lool rekk la ko wax waaye dénk na ko yeneeni ndénkaane bokk na ci yooyu li nga xamante ne moom la al imaamu ahmad binu Hanbal raxmatullaahi aleyhi daldi solo te boroom al majma daldi na koy tudd mu ne rawaahu ahmadu bi isnaadayni wa rijaalul isnaadayni rijaalu saxiix gayri Rashid ibn Sa'd wa Aasim ibn Humayd wa humaa thiqataan boroom majma'u zawaa'id di imaam al-Haythami bi mu tuddee ci al-majma' xadiis bi ñuy war a gis <coughs> mu ne rawaahu ahmadu bi isnaadayn mu al imaamu ahmad soloo na ko ci ñaari càllale yu wuute ci ñaari càllale la solo nettali bi ñu war a gis di wax ci ndénkaane gu aleyhi salaatu wassalaam doon dénk ba léegi sayyidina Mu'aaz lamma ba'athahu ila al-Yaman bi mu ko yebalee mu jëm Yaman mune ne kon al imaamu Ahmad soloo na ko ci ñaari càllale mu ne góor ñi nekk ci ñaari càllale ñi ñoom ñépp góor la yoo xam ne yooy trouvé ci saxiix bi ba mu des kan Rashid ibn Sa'd ak Aasim di doomi Humayd mu ne même bu dee ñoom bokkuñ ci góoru saxiix bi waaye wa huma ñoom ñaar siqataan mooy ñaar ñu wóor lañu ñu digne de confiance lañu euh, lan la xadiis yooyu wax al imaamu ahmad dane xaddasanaa rashid bn saad an aasim bn xumaydin as as-Sakuniyi an Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu annahu qaala al-imaamu Ahmad dane haddathanaa Abul Mughiira mu ne daal dinañuy nettali suñu sëriñ di Abul Mughiira qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Safwaan ñoom moom mu ne seen sëriñ di Safwaan moo leen nettali qaala mu xaddatani nettali na ma Rashid ibn Sa'd muy Rashid ibn Sa'd bi la al imaam al Haythami doon wax léegi an Aasim ibn Humayd as-Sakuni mu jële ci Aasim di doomu Humayd as-Sakuni ah, an Mu'aaz ibn Jabal moom moo jële ci sayyidina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu annahu qaala nee na mu ne sayyidina Mu'aaz ne mu ne lamma ba'athahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-yaman xaraja ma'ahu yuusi wa mucaadun raakibun wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi taxta raaxilatihi falamma faraga qaala yaa mucaad innaka asa an laa talqaani ba'da aami haada wa la'allaka an tamurra bi masjidi haada wa qabri allah o skey mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la yebal Seydina Muaaz mu war a dem Yaman hein dafa génn ànd ak moom di ko di ko jox ay di ko dénk di ko dénk ay kàddu di def ay ndénkaane yu am solo yum koy jox waaw di ko conseiller mu ne nag bi muy ànd ak moom di dem Muaad di dem yonent ma lay saar saam ànd ak moom di génn Medina ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam mu ne wa Muaadun raakib naa Muaad mu ngi waroon lam waroon géléem walla fas la ko doon yóbbu daal wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi taxta raaxilate kantaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mu ngi doon dox Seydina Muaaz yéeg ci gëléem gi di dem mu mu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi di dox ci wetu gëléem gi ñu ànd di dem Seydina Muaaz war yonent bi alayhi salaatu di dox Allahu akbar innahu laysa bi laysa bi malik Allah ah kii du buur de allah du buur de buur du doxale nii <laughs> kan lañ mujj woon a gis ci buur yi te mu wane mbiru nguur dëgg mbiru buur wan waa ji jikkoy buur Seydina Wa'il ibn Hujr <laughs> hein radiyallahu anhu gis nga ni mu defoon Seydina Muawiya <laughs> bi koy nent bi alayhi salaam ne ko yaa Muawiya anzilhu ne ko wàcce ko benn wàcc waaye yóbbu ko foo xam ne domaine boo xam ne ak fa muy dal <laughs> naaj wi tàng jër Seydina Muawiya def tànku neen moom mu war <laughs> waaw ba ko ne waay tee nga maa teg sa ci ci wi waay mu ne ko déedéet yow doo ko ay buur di supporter doo ko ko ay buur di teg seen gannaaw ci seen waruwaay mu ne ko waaye sa dàll yii nga sol yow moom yaa ngi ci kaw man naaj waa ngi may sonal te ma ko aal bu ñàggee ma jox la mu na ko déet sol naa ko ba pare te moo ko solee du lu may summeeti di ko joxe mu ne ko waay waay waay waay affaire bi naaj wi tàng na de mu ne ko doxal ci sama ronu géléem gi loolu doy na la sharafan loolu yow doy na la teraanga bu la waa yaman gisoon ña may administrer <laughs> ngay dox di ànd ak man rek yëkkati na sa kot loolu parce que moom buur la woon te du doon dóori ñëw ginnaaw gi nag melatul noonu moo tax gis nga nee na bi Seydina Muawiya nekkee xalifa ma dem seeti ko radiyallahu anhuma mu teg ma ci kaw ci trône bi mu toog ci teg ma ci wetam fàttali ma mbir ma ba may ba ma sama sama histoire ak moom boo bële nee na wallaay maa ngi wax sama xel naan ah, waroon naa ko nag supporter keroog de waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam laysa bi malik déedéet nekkul woon buur kaana abdan nabiyya jaam la woon yonent la woon te loolu la Seydina <coughs> Adi ibn Hatim doon seede bi mu bi may ànd ak moom ñu jóge ci jàkka ji di dem këram am benn màgget bu ko taxawloo di waxtaan ak moom mu taxaw ma ne oh kii du buur buur def lii buur day ami dak te kenn du ko arrêté ci mbedd mi comme ça tout est protocolaire waaw waaye xoolal Seydina Muaz war yonent bi alayhi salaatu salaam dox ak tànkam waaw <coughs> léegi <coughs> euh, nga mais mais attends Seydina Muaz moom che moom d'accord na di war yonent mi aleyhi salaatu salaam di dox dañ naan la am na riwaaye yu ne yu leeral loolu kene yonent mi aleyhi salaatu salaam moo ko ne ni war comme que day dem moom na war moom mooy dox waaw moom moo ko wax loolu <laughs> waaw allahu akbar léegi kon muy dox ci suufu taxta raaxilate wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi taxta raaxilate di dox ci ronu mooy ci wetu géléem gi waaw gi Seydina Muaad war ñuy avancer di dem fa lamma faraxa ba mu ko gungee ba fa muy war a dëpp nag bàyyi ko mu continuer dem Yaman qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko yaa Muaaz ne ko yow Muaaz innaka dëgg-dëgg yow asaa an laa talqaanii ba'da aami haadaa ne ko amaana ginnaaw sama at mii dootoo dajee teeg man ci kaw suuf allahu akbar innaka asaa an laa talqaani ba'da aami haada yow Mu'aaz amaana dootoo dajeteeg man ci kaw suuf ginnaaw sama at mii wa la'allaka ta amaana an tamurra bi masjidi haadaa wa qabri allah ha mu ne ko te amaana boo fi ñëwatee Medina gii boo fi ñëwatee boo fi delloosee dellu se amaana nga romb sama jàkka ji ak sama xabru bi allahu akbar yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga tàgge na boppam bu yàgg wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw aw qutila inqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi allahu ash-shaakiriin allah suñu boroom waxoon na lo wa ma muhammadun illa rasul e yéen jullit ñi yëg ne wamaa muhammadun gis ngeen seydinaa muhammad mii nekkul lu dul illaa rasul lu dul ndaw yàlla allahu akbar moo tax loolu lañuy dugge ci lislaam laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah noonu la ci lislaam nekkul lu dul ndaw yàlla waaw qad xalat min qablihi rusul mais weesu woon na jiitu woon na ko fi ba jàll lu ko jiitu muy feeñ jamono ar rusul ay yonent yoo xam ne man buur yàlla maa leen yónni woon comme ni mu ko yónnee waa léegi dama leen di laaj afa in maata aw qutil xam nga mu ngi doon wax waa Uhud afa in maata keroog bañ nee nañu bàyyi lépp waaw le Seydina Anas ibn Nadr al ansaar yi waxoon ba mu dajeek ña doon daw mu ne leen fan ngeen jëm ñu ne ko qutila rasulullah ñu ne faat nañ yeneen tibaale yi saab saab ana lan la ñuy defati ci terrain de guerre bi ñii di déserté ñii di dem mu ne leen xuumu fa muutu ala ma mata alayhi rasulullah ne leen bu dee wax jooju dëgg la lu tax ngeen di dem jóg leen ñu ngeen bàyyeeku nii teg seeni arme di mel ni déet dee leen faatu leen ci li nga xam ne moom la alayhi salaatu wasalaam faatu ci loolu diine la woon di ci xeex ba nee nañ faatu na fii ci Uhud est-ce que xellu la dem bàyyi fi noonu e nañu faat nañu xare ba faatu ci li mu faatu moom alayhi salaatu wasalaam kon wootewul woon ne day sax fii de déedéet kon afa in maata aw qutil est-ce que bu ñu bu faatoo wala ñu ñu ñu faat ko da ngeen di dellu seen ginnaaw dellu ca la ngeen newoon ca kéefër ga ngeen newoon comme ni waa asxaabu ridda di def après dellu ne génn nañ ci diine ji parce que yonent bi alayhi salaatu salaam génn na àddina di mukk suñu boroom ne déedéet afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum yëg leen ne waman yanqal waman yanqalib ala aqibay képp ku dellu sa gannaaw ca réer ga nga newoon ca jaahiliya ga nga newoon ca bokkaale ga nga ne newoon ca moy yàlla ya nga ne woon parce que lan yonent bi alayhi salaam newu fi waaye yawit mii déglu bu dee da am sëriñ boo xamante ne ni ku baax la royukaay la moo la génn ci gréer di la xamal di la nàmpalaka nàndal mu génn àddina nga ne oh, kon nañu ba mukk suñu boroom yawit yawit yawit ci nga afa in maata sa sëriñ boobu ngay wax wala sa ustaaj boobu wala sa cheikh boobu wala sa baay sax bu dee mooy sa sëriñ afa in mata est-ce que bu faatoo aw la wala ñu faat ko da ngeen di dellu seen gannaaw nekk ca la ngeen newoon ah yu bon yam leen génne woon ci ténèbre réer yam leen génne woon da ngeen cay duggaat parce que moom newatu fi suñu boroom ne wa man yanqalib ala aqibayhi na yëg ne falan yadurrallaha shay'a kooku du lor bur yàlla dara mooy loolu mu ca dellu bu yaakaar ne ak delloom ca lam ne day lor buur yàlla buur yàlla amul benn intérêt ci gëm guñ koy gëm wala ñàkk gëm guñ koy ñàkk gëm yàqalu ko dara waaw bu ko mbindeef yépp gëmoon yokk ko tus bu ko mbindeef yépp weddi woon wàññiwu ko dara kon nag falan yadurra allaha shay'a moo tax bu gaa yi nee fii di wax dañoo ñàkk xam rek waaw di bàyyi diine ji ndax seen intérêt personnel parce que àddina wëlbatiku na loolu wàññiwul buur yàlla dara falan yadurra allaha shay'a taw nag gaa yi des nag malgré mettit malgré natt bu tol noonu te wax naa mooy natt bu rëy bu ma sa dal jullit ñi mooy faatuk yonent bi alayhi salaatu wassalaam falan yadurra allaha shay'an waaye ña ca des muñ teg seen tànk fa nga ko tegoon di ko jéem roy di ci jéem a ne mu ne ñooñu wa sa yajzi llahu shaakiriin te xel séef naa fay buur yàlla ash-shaakiriin ñi nga xam ne ñoo ko sant malgré loolu nga xam ne mooy loolu leen dal di natt boobale kon yonent bi alayhi yàgg naa yëgle ne moom du fi ne waxoon nañ la temps yee ca dinañ ko gis ndaw sa ñëwoon ne yonent bi alayhi salaam mu ngi koy laaj mu ne ko demal ba déwén mu ne ko waa bu ma ñëwee déwén fekkuma la fi nag mu ne ko boo ma fi li ñu fekk Abu Bakar allahu akbar allah boo ñëwee fekkoo ma fi dikkalal Abu Bakrin kon kooku wootewul woon sax ci kaw suuf mu ne Seydina Mu'aaz yaa Mu'aaz eh yow Mu'aaz innaka yow kat asa an talqaani ba'da aami hada amaana ginnaaw sama at mii dootoo dajateeg moom man ci kaw suuf fii de wa la'allaka an tamurra bi masjidi hada wa qabri te amaana nga romb sama jàkka ji rombaale sama sama xabru fiñ may denc allahu akbar fa baka muaadun jasha'an li firaaqi rasulillah mu ne yoneen seydina muaaz jooy ci saa si jooy tar waaw allahu akbar ndax lan taqale koo gi muy taqale ko yonent bi alay saat saam kon dem seydina muaaz yonent bi alay saat saam ma ngi ko yëgal ne ko amaana gis nga tamit est-ce que yonent bi saat saam xamul ne seydina muaaz du ko gisaat xam na ko mais <laughs> boo yoree say taalibe yi yenn nouvelles yi bu dee day naqari ci ñoom xoolal noo koy te ñàkk manu la ñàkk nga wax leen ko ndax moo gën ci ñoom xoolal nu mu gën a sedde nu mu gën a euh, yemamaaye ci ñoom nga waxe leen ko waxule waxu ko ne yow boo fi ñëwaatee da ngay fekk ma génn àddina man ansa amaana waaw bawaa boo ñëwee fekkoo ma fi fekk fi keneen man a romb sama xabru di ma dem di ma ziyaar yooyu bu boobaa mbir mi bañ laa bett Seydina Muaaz di jooy jooy yu metti yee metti ndax lan tàqale koo gi muy tàqale koo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw thumma altafata bi wajhihi naxwa almadinati fa qaal Allah ngi ci biti Medina lañ ne ñu ngi ci médi biti Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ànd nag moom dox ba génn Medina foofu la taxaw nag ndax gunge bi doy na fii lay yem ak Seydina Muaad te tey la koy mujjee gis allahu akbar Seydina Muaad di jooy di jooy di jooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam geestu xool Medina summa ginnaaw gi tafata bi wajhihi alayhi salaatu wassalaam naxwal madina mu daal di turne yonent ma lay saa saa nag doonu geestu comme nii bu doon tourner ci ginnaaw day tourner léppam waaw fu muy xool day léppam moo yaramam bi mooy kanam xar kanamam lay tourner lépp foofu ak yaram bi mu daal di wëlbatiku comme que dañ dox di génn Medina bañ génn ba kii mu tourner bi mu waxee Seyna Mu'adh lool Seyna Mu'adh di jooy mu tourner Medina mu ne inna awla nnaasi bil mut bii al muttaquuna man kaanu wa haythu kaanu allahu akbar allahu akbar mu ne inna awla nnaasi bil muttaquun mu ne ñi nga xam ne ñoo gën a yey ci man fii ci àddina ak yawmal qiyaama ñi gën a yey ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam mooy al muttaquun inna awla nnaasi bi ibrahima lalladina amanu mooy ñi ko gëmoon maa wa hadha an-nabi walladhina taba'u allahu akbar waaw su yonent bi alei saatu salaam ne inna awla an-naasi bi al-muttaqun ñi gën a yey ci man ñi gën a yey di askanoo ci man ñi gën a yey am sama ngërëm ñi gën a yey am sama dëkkaale ñi gina yey am nekk ñoo xamante ne nii maa leen di baayoo boole leen ci sama bopp mooy ñan al muttaquuna mooy ragal yàlla allahu akbar <laughs> taq wallahi wallahi am na solo foo ko takk weesu na ko allah wa nunajji alladhina taqaw alaaxira bu yi amee suñu borom nee na ñi may sauver mooy ñi am taqwa de ñi am ragalug yàlla ñi nga xam ne am nañu kersa gis seen seen borom di leen gis ci lu moo xam ne moo ko xaraamal ñi nga xam ne am nañ kersa am nañu kersa seen boroom gis leen ci loo xamante ne sharia da koy bañ waaw di def seen kem kàttan ci awaamir yi nawaahi yi ñu tere ñuy fexe di ko daw di ko daw seen kem kàttan te bu buur yàlla defee dogal bañ dugg ci ñu delluwaat ci buur yàlla waaw allahu akbar inna awla nnaasi bil muttaqun ñi gën a yey ci man alayhi salatu wasalaam mooy way ragal yàlla yi waaw man kaanu ku ñu man ni nag amul naan les arabes non yonent bi aleyhi salaam ñëpp mooy ñii nii amul couleur hein amul taille amul couleur yi bët amul dara couleur yaram déedéet mu ne xam nga ñoon ñooy ñan almuttaqun man kaanu koo ñoo maanaa doon ku ragal yàlla ku ne mooy ci nga yaa gi ne ci yonent bi aleyhi salaam keneen koo xam ne ragalul yàlla même bu dee maamam moo doon sëriñ bi gën a mag yow sa maam ne woon kàccor bi gën a mag yàq yàqkat bi gën a mag yow nga ragal yàlla doomu sëriñ bi moom faalewul yooyu di mooy yàlla yow yaa gën a yeey ci yonent bi alayhi salaatu salaam ko doomu sëriñ ba te yow sax yaa gën yeey ci sëriñ boobu que doomam jooju nga xam ne moo ko jur mais newul ci yoon xanaa xamoo ne yonent bi alayhi salaatu salaam fii loolu la ko euh, boroom xam-xam yi ak awliya yi rahmatullah alayhim dañ ko doon ci lool mooy ñoom gis nga doom nii doom spirituel lañ xama loo nekk-nekk seen doom seen taaw seen caat seen ki nekk ci digg bi lu ne gis nga boo mérité wul affaire yi mais mënuñ la ko jox c'est darul seen affaire buur yàlla moo ko def waaw fii mu ne loo nekk xutbu zaman xutbu zaman bu sa doom manul la newul ci yoon wi te manu la toog sa place jamais doo man sama doom laa fiite mais daa newul sa lox ak lu la yàlla mën a jox waaw affaire yi buur yàllaa koy jox ku ko neex zalika fadlullahi yutihi man yasha waaw loolu moo tax à vrai dire euh, li yi naan ay xalifa xilaafa xilaafa ci diine diine laa wax de lislaam pur et dur l'islam sax durul mooy pur simple boo xam ne bu dara raxul xalifa du nekk rek di ko jur lool kese du tax waa ji mat déedéet déedéet wala moog sëriñ booy bokk goño bu doon loolu kon saxaaba yi bu fi yonent ma lay saar saam jógee ñu ne Seydina Al Abbaas mooy nekk xalifa waaw moom mi bokk ak baayam moom miy bàyyi xam wala ñu ne Seydina Ali mooy nekk xalifa d'office walla ñu ne Seydina Aqil ibn Abi Talib mooy nekk xalifa waaw mais kenn waxul loolu ndax affaire yi newul ci donoo waaw du loolu de loolu nag mooy dal ci wa awliya yi mooy ne euh, baax na dëgg la bu dee affaire famille la am na ku fay ne te fay ne mooy ki mag. waaw loolu loo xam ne dañ naan boo lii nii baaxul mooy loolu parce lu am solo la di wekk ñi nga xamante ne nii ñoo féete kaw mag ñi mag ñi mage ñu leen di wekk te ñoom it ñuy yërëm gone di am ñeewante ci ñoom di mooy euh, ndax mageel dafa am solo njëkk a juddu lool lool l'islam bàyyi xel baax na ba imaama sax bu ñëwee ba ñu exéco ci lépp ñu war a jiite nekk imam bu ñu exéco wee ci xam-xam bi alquran bi xam-xam bi yooyu yépp ñu exéco njëkk a dugg ci l'islam bi buñ ñëwee ba yooyu yépp ñu exéco dañuy xool kan moo ci mag kon mag du xam ne l'islam nekkul lay doya dal yooyu non waaw kabbir dégg nga keroog euh, ñoom mu xay yi saak ñooñu bi leen gaay ci wee juif euh, fële ca Xaybar mu jóg di wax mu ne ko kabbir kabbir mooy bàyyil ki ki gën mag wax bàyyil ki gën a mag wax kabbir kabbir mooy bu dee ci famille sëriñ bi ay doomu ma fi du ñu ne bon spirituellement am na keneen ku ko doon ci biir taalibeem yi ba ci côté spirituel mooy xalifaam mais côté kër gi baax na am mu am kilifa goo xam ne moom mooy euh, occuper les les affaires courantes nag ak yooyu te tamit ñu xam ne fii bon mooy kilifa gi daal yenn yi buñ ko naree doxal nañu jaar ci moom ndax ndax gaa yi buñ deful loola mooy am mais day tas ku nekk di demee sa bo sa bopp ber sa daara famille bi tas loolu moom lislaam wootewul ci lool moo tax kilifa dafa am solo ci kër mais nag lu mu am am kilifa duñ ne moo mag rek mooy xalifa d'office spirituel u euh, sëriñ bi déedéet déedéet waaw kon loolu lu ama ama am solo la waaw te loolu wali yu mag yu bari boo seetloo ña leen doon après lu seeni doomam jamais bari na ci ah bari na ci aw loolu sax mooy li ëpp li ëpp mooy bañ fi jógee ña topp di xoolal xoolal ci euh, boroom xam-xam yi al euh, kañ lañ doon gis euh, imaam Zaynuddin al-Iraqi hmm? keroog bi ñuy jeexal délégation yi moom la Seydina El Hadji Malick ne woon xadawtu xadwal Iraaqil barri Seydina fii kulli maa jaa fii dal fasli min kalimi waaw mu ne man damaa teg sama tànk fi nga xam ne moom la ko suñu sang boobu al Iraaqi al barr ku baax koo gële Seydina bi ñu sang. kooku Seydil Xaaji Maalik di wax waxoon naa la mooy sëriñu al imaam al xaafiz ibn Hajar al Asqalaani yu boroom Fathul Baari ak Bulughul Maraam sëriñam bi ñu ko laajee kan moo la doon ci wàllu xam-xam ak yooyu mais kan la al imaam al xaafiz ak beneen al imaam al xaafiz ibn mooy al Haythami mi ñuy wax nii <laughs> boroom Majma'u Zawaa'id ñooñu la tudd ah, ak kan mu door a indi doom ji. ah mu door indi doom ja door a ñëw troisième position <laughs> waaw di euh, mooy al-Iraqi Abu Zura mooy Abu Zura al-Iraqi doom ji boroom rab boroom xam-xam bu rëy la Abu Zura allahu akbar waaw mais dara loolu la imaam al-Hafiz ibn Hajar la njëkk a tudd al-Hafiz ibn Hajar te pourtant du doomam <laughs> kooku sax dañ koo laaj mais bu manoon naa noppi mais gars yi jàpp ni kële la alors que kii la ñii la ni mu demee noonu nag la demee feneen lu ci bari du doom ji mu jural boppam moo fa ne ah lu ci bari te loolu moo ëpp xoola moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne ñoom ñoom ñoom gis nga loolu dañ koo roye ci moom boroom xam-xam yeeg awliyaa ul kibaar ñoom dañoo roye lool ci yonent mi alayhi mooy affaire yi yonent bi aleyhi salaam doom spirituel la xam waaw ndax bu doon bokk deret kese kese Abu Lahab kenn du ko gën a texe Abu Lahab mais kenn du ko gën a texe Abu Lahab mi nga xam ne ba yonent di magu baayam benn ñu ñu ne ko yonent bi aleyhi salaatu salaam juddu na mu kontaan ba jàmm ba ko annoncé daf koo libéré ah ba pare bokk ak moom kooku xam nga ne moos kon yonent bi aleyhi salaam bi mu nee tuut tànk lu mu mënoon a am ci lu baax ak lu rafet da ko doon defal koo xam ne yow dañ na la juddu na nga kontaan ba kala ko annoncé nga ne ko libéré naa la ah <laughs> te xoolal fan la alxuraan wax tabbat yadaa abi lahabin wa tabb maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran zaata lahab wa imra'atuhu hammaalatal hatab fii jiidihaa hablum min masad laa kon affaire yi loolu la de ah képp koo xamante ni sa jëf ji yii jiitalu la gaawawula ci yiiw moom alayhi salaatu salaam nee na ku say jëf gaawawul ci yiiw sak askan du la ci gaawe waaw kon loolu la moom ñi nga xam ne ñoo gine yeey ci moom du rek nga ne man haashimi la déet waaye yonent bi alayhi salaatu salaam suñu boroom da koo defal ci côté boobu lu mu defalul keneen waaw mooy laabal gi nga xamante ne te gisoon nañ ko ci suuratul ahzaab moom la laabal njabootam moom la sellal waaw bim naan li yutahhirakum ahlal bayt ah wanoo wa yutahhirakum tathira waaw buur yàlla lii bu ko defee mooy def leen a gën a bëgg sellal tëggaat leen gin leen a sellaluk sellal moo tax moom yonent mi alayhi salaam suñu borom daf ko may ci côté boobu ay moo tax euh, boobu foog naa waxoon nañ <laughs> dafa yàgg nag loolu c'était kañ c'était en 2013 foog naa si 2000 entre 2012 2013 la woon suuratul ahzab côté boobu la woon <laughs> ñu ngi 2018 daa ila le 13 septembre jeudi deux mille dix-huit keroog maa ngi rectifier naan du newuñu euh, decembre deux mille dix décembre deux mille dix-huit ma naan dix septembre deux mille au lieu ma ne deux mille dix-huit ma ne deux mille huit <laughs> moom de toute xam ngeen ma ci ay njuumte moom saay moom maara dayum si mooy yonent mi aleyhi salaatu hein moom ñi nga xamante ne ñoom la xam mooy doom yi nga xam ne ñoo teg seen tànk ci yoonam waaw lu mu la sopp sopp sopp boo teggee sa tànk ci sharia keroog lay gën day mel ni doom loon moom day mel ni du yow la woon waaw yaa Usaama atashfa'u fi haddin min hududillah Seydina Usaama du gisoon nañ ko keroog fathu mag almaratul maxzumiya keroog bi mu fabee ñu ne kan mooy hée tey rek la caaf di xëm nag tey rek nag la problème di am da yonent bi aleyhi salaatu salaam yéetétététét bu ci jotee foo jaar mu dagg loxo ndaw si ñu ne mais comment on va faire kan mooy dem rammu ji ñaani permis ki euh, moo njekk moom xool rekk beneen pen bu dul dagg loxo bu mu ko mën a teg même bu dee ay gëléem ak lu mu mën na laaj sax ñu joxe ñu ne ah kenn daa ñemee wax ak moom ci loolu ko dul Seyna Usaama mii <laughs> ah ñu daal di woo Seyna Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu al-hibbu ibnu al mu ñëw wax yonent bi alayhi salaam mer ne atashfa'u fi haddin min hududillahi ya Usaama ne ko est-ce intervenir ci benn ci pen nga xam ne buur yàllaa ko teg yow Usaama loo te mooy soppe bi di doomu soppeem bu mag bi Seydina Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil radiyallahu anhum kon loolu la mooy mu ne Seydina Mu'aaz inna awla nnaasi bii almuttaquuna man kaanu ñi gën yey ci man mooy ñi nga xamante ne ñooy way ragal yàlla man kaanu ku ñu mën a doon japonais laak indonésien laak africain laak arabe laak euh, européen laak yooyu yépp yooyu yépp yonent bi aleyhi salaatu salaam xoolul loolu yow bokkal ci muttaquuna yi rek loolu am solo waaw al muttaquun way ragal yàlla yi fu ñu mën a nekk xaytu kaanu fu ñu mën a nekk man kaanu wa xaytu kaanu ku ñu man di doon ak fu ñu mën a nekk allahu akbar waaw ak fu ñu mën a nekk moo tax affaire bi xam nga nit nit nit te loolu lu jar bàyyi xel la gis nga mën na nekk masul la gis sëriñ bi nii réew ma nekk ak bi réew ma sëriñ bi ne bokkuñu sax continent bi mu nekk moom ak continent bi sëriñ bi ne sax dañoo bokkul mais mu jariñoo ci sëriñ bi loo xam ne ña dëkk ak moom di yeewoo ak moom xaaju ñoo jariñoo lu toll noonu ci moom allahu akbar waaw lu koy wone inna awla naasi bil muttaquuna ñi gina yey ci man mooy ñi nga xam ne ñoo ragal ya man fu ñu man di ne même bu dee Mongolie lañ ne waxaysu man kaanu ku ñu man di doon waxaysu kaanu ak fu ñu man di ne ci kaw suuf fu ñu fi man di ne waaw xam nga lii kenn du ko xame ak juddu waaw xam nga ñii kenn du leen xame ab juddu moo tax l'islam moom promotion boo xam ne li ma waxoon rek la ba'daha promotion promotion beneen amul bu ko féete kaw amul mooy yow koo man di doon koo man di doon kaay baax islaamay kaay baax kaay gën fi sax bu la neexee l'essentiel mooy tegal sa tànk fi koy nanti maa lay saar sa am tegoon te sa na sa yéene sell del sellal sa yéene ngir borom bi subhaanahu wa taala jeex na tàkk waaw jeex na jeex na newal ci loolu kenn ginulaa yey ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw ay cérémonie am na wala àddina bi ñu nekk gaa yi bu yooy xewee même bu ñuy wax diine ñoom diw la ñuy teg même bu dee ñoom mérité wuñu ko yow moom kenn xamu la gaa yi dañ la dul boole sax ci wax yi duñ la sax tudd duñ la sax bokkoo sax ci ñi ñuy yónnee carton d'invitation yooyu yépp bu mu la naqari bu mu ko jàppee dara yow l'essentiel qu'il pleuve walla qu'il kil qu'il qu'il qu'il neige ne wala ala sunnati rasulillah alayhi salatu wassalaam gis nga ñay def yoo yële cérémonie yaat di tudde mbir yi naan yonent bi alayhi lañ koy defal ak cantuk nabeeg alayhi salaatu salaam gàmmuk nabeeg alayhi bu dee ne teguñ seen tànk ci sunna yow nga teg ko fële te kenn faale wula nga nekk sa pukkus yow yaa gina yeey ci yonent bi alayhi salaatu salaam ko ñoom ñépp ñoom ñuy wax loolu le waaw kon nag inna awla naas lii bichaara la ay waay waay waay bichaara gii neex na bonne nouvelle gii ñu yonent bi aleyhi salatu wasalaam jox allah allah saaxibu siirati salawatullahi wasalaamuhu aleyhi lii lan bichaara ay lii ay bichaara gu rëy waay mu ne ki gën a yey ci man ñi gën yey ci man ci nit ñi mooy ñu ragal yàlla ku ñu man di doon ak fu ñu man di doon waaw xoolal al imaamu ahmad indiwaat na xadiis bi beneen xadiis mu ne mu jële ko ci abul yamaan an safwaan mooy safwaan menn qaala mu ne mooy safwaan ibn amr mooy biñ gisoon sànq boo am nga ci abul mughira la ko jëloon bii nag ci abul yamaan ba léegi al ahmad ci sanad bu wér an Safwan li ñii it ci rijaalu saxiix la Abul Yamaan Abul ga gaa yi jàng saxiix bi dégg ngeen ko lu bari haddathana Abul Yamaan mu ngi nii an Safwan ibn Amr mu jële ci Safwan ibn Amr an Rashid ibn Sa'd mu jële Rashid ibn Sa'd miñ la sàngan Asim ibn Humayd as mu jële ci Asim ibn Humayd yu mooy ñu ki nettali mbir mi léegi anna Mu'aadan lammaa ba'athahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ilal yamani xaraja ma'ahu yuusiihi wa Mu'aadun raakib wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi tahta raahilatihi mooy liñ gisoon sànk rek keroog bi ko yonent mi alayhi salaatu salaam dañoo génn ñoom ñaar ñu ànd Seydina Mu'aad war yonent mi alayhi salaatu salaam di dox ci ronu ci suufu ci wetu li nga xam ne mooy war waay wi mu war moom Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu mu ne fa lamma faraga bi mu demee gunge ko ba fi mu war a dëppe qaala mu ne ko yaa Mu'aaz yow Mu'aaz innaka asaa allaa talqaanii ba'da aami haadha wa la'allaka an tamurra bi masjidi haadha wa qabri fa bakaa Mu'aazun jashan li firaaqi rasuulillah fa qaala laa tabki yaa Mu'aazu lil bukaa'i awaan al bukaa'u mina shaytaan allah lii la ci yokk mooy mu yokk bi mu gisee Seydina Muaaz di jooy jooy yu metti na tar ndax li muy tàqale ko yonent ma lay saa saa mu ne ko yaa Muaaz ndax dina ko yaa Muaaz amaana dootoo ma gis de tey lañuy mujjee daje fii si ginnaaw at mii amaana nga romb sama jàkka ji ak sama sama xabru muy jooy mu ne ko Muaaz bul jooy laa tabki yaa Muaaz ne ko Mu'aaz bul jooy lil bukaay amaan jooy am na waxtoom waaw al bukaa'u min ash yenn façon jooy yi ci shaytaani la jóge waaw mooy euh, est-ce que lay tekki euh, li fi wax mooy jooy bu ne rek ci shaytaani la jóge déedéet déedéet déedéet mooy dana ko lil bukaay awaan hmm? jooy am na ay wa ay jamonoom ay waxtoom ay foo xam ne fa la waxtuy jooy di kii mais lii jarul jooy waaw buur yàlla moo def noonu de kullu na dha'iqatul mawt te buur yàlla miy jàpp di boole ay nit waaw bu la bëggee defar soxlawul benn benn benn intermédiaire wala dara waaye bokk na ci li muy defaree nit mooy dalay boole koo xam ne ku dajeeg moom defaru ba faw te mënatoo alku ba jamais waaw mu boole la ak kookale mu boole la ak kookale nga xam ko ñoo xamante ne nii toog ak ñoom ay seconde moo gënoon fanaani julli di naafila ñoo xamante ne toog ak ñoom benn cers moo gënoon ak moo gënoon ngay woor woori gàttañlu weer wu ne nga woor ti nga woor fukki fan am na ñoo xam ne jotaay ñoom benn jataay moo gën loolu lépp nga ne ma saay faut pas exagérer man la je <laughs> xoolal ñaata nit nga fi gis ñu fanaanee julli seeni mbir baaxul nga ne ma looy yow lool foo ko gisee man la yonent mi alayhi salaatu salaam a ko wax ah waxuñu ne yone yawmal qiyam nit ki day ñëw indaale ay ay julli woor zakat yooyu waaye nag qad shatama hada wa maala hada wa daraba hada fekk bi muy indi yu baaxam yooyu yépp mais ñaan ñi diw dóor na diw jël na alalu diw léegi lu ñuy def mu ñëw yowmal qiyaam ñu ne acca léegi gaa yooyu yépp dañuy taxaw bëgg a jël seen àq lan moo ñuy jël dool nee na foofu maalun wala banun du fa jariñ kon sa alal da nga yoroon manoo leen cee fay say doom it manuñ la taxaw ne bàyyi baal ma fayal la amul déedéet lan la ñuy def mu ne ci seen yu baax yi la ñuy jël waajooju di ko jox gaa yi buñ ko joxee ba gaa ba gaa yi gaa yi gaa yi moom mu jeexal te yi mataluñ ñim tooñoon des ñu jël yu ñaawi ñooñ di ko sëfwaa ji mu mujj la lay dese dara loolu mooy kon bari nañuy julli ak a woor mais du leen jariñ dara ah parce que defewuñ ko nañ ko waroon a def te tamit respecté wuñ yi nga xam ne moom lañ war a respecté yi nga xam ne parce que dafa am jëf yoo xam ne dañuy màbb jëf te koy def mu ngi mel ni ma soo war a def dara waaw ak iñaan alxasadu yakulu alxasanaati kama takulu naaru annaaru alxatab iñaan moo tax iñaan waa yàlla nañu ci yàlla musal amin yonent bi alei salaatu salaam nee na day lekk jëf yu baax di ko ronger di ko di ko lekk di ko lakk comme ni nga xamante ne nii noonu la safara boo jëloon matt lu ay matt ay bois ay bambou lu ñu bari bari bari nga fekk benn feu buy jër jëri nga ñëw teg ci matt yi lépp lay lekk noonu la iñaan di lekk jëfu nit ku baax pa dootul defee dara waaw wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura suñu waroom nee na dañuy dëgmal ëndil présenté liñ defoon ñoom ci ay jëf ma def yépp poussière waaw boo xam ne ngelaw li bu ci jaaree mu naaw waaw ñu dese dara waaw xam nga yonent ma lay saa saa nee na jaam bi nit ki dina def benn benn tooñ yàlla benn bàkkaar boo xam ne mais bàyyiwu ci sax xel faalewul sax affaire bi jàpp ne lii du dara mais buur yàlla sànni ko ci biir safara boo xamante ni nii ci lay daw di dem ba yowmal qiyaam du àgg ci ci ci profondeur ndax guddam te kat jëf joo xam ne pour moom dafa jàppoon ni lii garaawul moo tax kenn du xeeb bàkkaar waaw waaw kenn du xeeb bàkkaar xamoo ban bàkkaara lay alal kon loolu mooy kon bari na ñoo xamante ni kamathali shaytaani id qaala lil insaani kfur fa lamma kafara qaala inni bari'un mink inni axaafu allaha rabbal alamin shaytaani du loolu la waxoon waaja koo xam ne ndax da doon jaamu yàlla doon beru di wéet waaye seytaane ba mu ko njuuyee ba def loo ko njombe ne ko nag léegi ni ngay def ngir mucc mooy da ngay seede ne man maay yàlla mooy weddiloo ko buur yàlla bokkaale loo ko ba mu ko defee moo xam ne mbirum yàqu na mu ne ko inni bari'un mink deñ naa ci yow inni man iblis axaafullaha damaa ragal buur yàlla rabbal alamin mi nga xam ne mooy boroom bindee kon ñaata nit la seeni ci yàqu inna rajula la ya'malu bi 'amali ahli al jannati ma maa yakuna wa bayna al jannati illa ah fa yasbiqu fa yasbiquhu alkitaab fa yadxulu naar ah aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam hadiisu mawlaana ibn Mas'uud mu ngi ci arba'iin an-nawawiyya rahmatullahi ala al-jamii' yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne nit ki dina jëf jëfi waa aljanna ba dara du des ah daanaka dara du des lu dul ziraa ziraa loxo yi fii lu toll nii hein lu dul loolu mu dugg àjjana mu def yi fi waa safara fa yadxulu naar mu dugg safara ndax lan ndax buur yàlla lool la dogaloon waaw ne kii nitu safara la waaw ci derniers instants yi moo tax Iblis du du du du du du ah du fekk nit ki waa ji ruuxam génnul du désespéré ci dévier ko def ko yéeféer kon nag alors que yonent bi aleyhi salaam hein mooy ñi nga xam ne boo jotaayee ak ñoom gëm leen xoolal saxaaba yi lan raw yi ñu ci des rawuñu leen bari julli rawuñ leen mokkaluk alquran saxaaba yi baax na ba ci ño ñu ci mokkalu alquran da ngay dem ci téere xadiis yi ñu naan la diw ak diw la xam nga lu ñuy lim mooy bariwuñ noonu bu ñu bari woon dinañ leen lim ah bu doon bari na ñenn bari yi kay ñi ko manul la ñuy lim ñi ko mokkalu loon la ñuy lim bàyyi ñeneen mais buñ ñëwee ba lay limal naan ñi ci mokkaloon alquran mooy ñiiw ak ñiiw ak ñii mooy ne taxu ko bari yenn bari yi mooy rawewuñ nit ñi ak mokkaluk alquran nit ñi kasratu salaa kasratu sujud bari lu ñuy sujud rawewuñ nit ñi tamit kasratu siyam bari koor rawewuñ nit ñi bari lu ñuy dem Makka hein am na ci ñoom ñoo xam ne ñoo raw ku mësa julli te masuñoo julli saa doo bàyyi ngay wax man la waaye yow <laughs> bàyyi li may wax lan li may wax nenganaan ma ma bap juif biñ la biñ doon tudd tuddoon nañ ko fi ah nga xam ne yonent xale boobu yonent ma ne saasaam dafa jekk gisu ko ñu mu ne aramu ñu ne moom de dafa feebar mu dem seeti ko fekk mu ngi ci see dernier instants ci kaw suuf bi mu ñëwee mu xam ne kii léegi mu gaañ mu ne ko qul laa ilaha illa allah wa anni rasulullah mu ne ko waxal mu ne juif bi xale bi waxal ne amul benn buur mooy tuddal tuuru seede yi te seede ne man mii maay ndawu yàlla sallallahu alayhi wa xale bi xool baayam ndax baayam mu ngi toog ci wet gi baay bi ne ko ati abal qaasimi sallallahu alayhi ne ko toppal doom sama toppal abul qaasim mu yonent bi alayhi salaatu salaam waxal lim xale bi ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi mu dog ruux ga dem mu génn àddina ci saa si yonent bi alayhi salaam ju kontaan ne saxaaba yi waajal leen seen mbokk allahu akbar kooku moo raw wali yu buñ la mën sa tuddal ci kaw suuf te masula jullil buur yàlla benn sujjóot masu koo def ndax lan dafa dajeek yonent bi alayhi salaam gëm ko faatoo ci ngëm yàlla loolu kese la saxaaba yi rawe keneen noonu lañu rawe ñeneen ñépp mooy li ñu rawe nekkul ci ñoom mais ci yonent bi alayhi salaam la ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar te loolu du ci yonent mi aleyhi salaatu salaam rek mooy daf ko daf mooy loolu boroom xam-xam yi dañ koo doon ne ci loolu ñu bari ci ñoom dañ koo doon ne ci loolu xam nga euh, dafa am ñoo xam ne mooy yow daf lay leer ne façon lutte bu mel nii moom buur yàlla moom lépp la man lépp loolu wax ji du foofu mais li tax loolu mënatul a nekkat mooy lan mooy buur yàlla condition ya ya waaja ame amee loolu la defa xam nga léegi nii ku mel ni ay imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ci wàllu xam-xam ak ni meloon li tax loolu jafee amat mooy de toute façon façon mooy sëriñam amoon ci boppam nga dul gisaat loolu la mooy même yow boo nee man am naa intention mel ni moom ak kii am lu toll noonu ci xam-xam bi réyaay bi mooy yow da amul ñu mel noonu amoo entourage bu mel noonu waaw xoolal nit ñi nga xam ne yonent ma lay saar saam nee na ku leen gis rek ñu fàttali la yàlla boo leen di gis mooy ki gën sàggan bu leen di gis di fàttaleku yàlla waaw alladina ida ru'u dhukira allah boo leen di gis yow coono sàggan sàggan noo da doo da yëg ni am na lu changé te dara moom mii la mooy dafa agsi rek am na ñoo xam ne il suffit nga gis leen wala sa xel dem ci ñoom boo newoon ci lu bon day mel ni day me may da koy bàyyi saasi te pourtant gisoo leen sax sa xel dafa dem ci ñoom kese loolu nag buur yàllaa koy def hein allah kon yonent mi aleyi salaatu salaam buur yàlla mooy boole ku ko neex ak mooy seet nit ku ne mu boole la ak ñoom la boole Seydina Muaz jarul jooy yenn jooy yi mooy ëppal ci jooy yi mooy jooy gi nga xamante ne ni da lay yóbbu ci désespéré ba yow mu mel ni diw mii ak jógeem fi mel ni buur yàlla daal mooy di remettre en cause loolu côté boobu loolu façon jooy boobu lay wax te moom lay tere ci bu nit gaajulee naan laysa laysa minna bokkul ci ñun man latamal xudud wa shaqal juyub wa daa bi daawal jaahiliya mu ne bokkul ci ñun alayhi salaatu wassalaam gaa ji nga xam ne bu amee musiba bu ko dal am ku faatu ci moom wala yooyu bokkam bu faatu lu mu faatu muy mbéj boppam teeli dóor xar kanam gi wa shaqal juyub di xotti yéreem yi wa daa bi daawal jaahiliya di woote waay waay waay waay man fu ma jëm waay toskare naa aay waaye jile waaye anaka nga xamante ne moo doon dindal picc ca air ba tey jëndal jën ya ca suuf dem na waay waaye ki nga xamante ne moo doon sama lépp man nii fan laa jëm toskare naa alkunaa pour ya yonent ma kook bokkul ci ñun bañ façon jooy yooyu la nekk mina shaytaan waaw jooy goo xam ne dalay désespéré ci buur yàlla mi nga xamante ne moom mi la boole woon ak kooku bu dee kooku jóge na fi moom jógewu fi waaw hein afa in maata aw qutila anqalabtum ala anqaabikum hein bu leen dellu buur yàllaa ngi fi de inna allaha hayyun laa yamuut inna allaha buur yàlla hayyun laa yamuut te loolu la ñuy gis moom la Seydina Siddiq di rappeler jullit ñi keroog yonent mi alayhi salaatu salaam di génn àddina man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad maat wa man kaana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun laa yamuut la a'rafu nnaasi bi rasulillah Seydina siddiq radiyallahu anhu keroog bi natt bu rëy bi dalee moo moo moo moo ne man kaana ya'budu muhammadan képp koo xam ne sayyiduna muhammad nga doon jaamu yëgal ne fa inna muhammadan qad maat tey sayyiduna muhammad moom génn naa dina waaye wa man kaana ya'budu allah képp koo xam ne nag buur yàlla nga doon jaamu yëgal ne fa inna allaha kene buur yàlla hayyun moom mooy kiy dund daa te du faatu waaw jooyu jooyu désespéré loolu la ñuy tere waaw jooyu dem ba désespéré ci mbiri yàlla ndax am na koo ñàkk wala koy ñàkk loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam di tere ne loolu nag mina shaytaan kantaa jooy bi nga xam ne jooyu yërmande la ak jooyu buur yàlla teg la nattu nga wan ko ne yaa ma teg nattu man du ma fi nekk di jéem a résister jaam laa ma wan ko ne mbir mi bi ma dalee nii la ma mettee te noonu nga bëgg ma wane la ko waaw ma jooy muy jooy boo xam ne xusnu gu dugg ci yow gisoon nañ keroog Seydina Ibrahim comme niñ koy gisee alayhi salaatu wassalaam doomam ji mu génnee àddina muy jooy Seydina ah, Abdurrahman ibn Awf ne ko ah ya rasulallah yow ndaw yàlla yow da ngay jooy mu ne ko waaw lii yërmande la innal ayna tadma innal ayna tadma la tadma wa inna al qalba la yaxzan ah wala naqulu illa maa yuhibbu rabbuna wa yarda wa inna bi firaaqika yaa ibrahim la mahzunuun allah yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ah kay ne ko lii yërmande la rongo ñi yërmande la ndax bët yi ñooy tuu ñooy sotti rongoñ di jooy xol bi it nekk ci tristes waaw waaye nag suñu làmmiñ duñu ci wax lu dul lu gërëm loo buur yàlla ak li mu soob inna lillahi wa inna ilayhi raji'un façon wax yooyu lañuy wax waaw wa inna te ñun yow Seydina Ibrahim mii sama doom jii di génn àddina génn àddina nii ci tàqale googi ñu tàqale koog yow de ñu ci ñu ci am njàqare lañ allahu akbar moo tax bu jooy yooyu lañuy wax moo tax ku ràññeewul sa baay génn àddina sa sa sœur yi sa ñoom yaay di jooy nga naan leen bàyyi leen seen jooy yi bàyyi déedéet yow bàyyil ñii danga leen a waroon a xamal avant loolu nga xamal leen ne ah nattu nag fépp la mën a dal bu dara xewul ndax nit ñi il faut qu'il prépare ne gis nga nekk nii mu neex ngay woo diw di ko jot ngeen di dem di gisalante di doxalante di fekk ay jataay di bokk di doxalante di jënd di jaay di bokk wuti xam-xam di def lii di liggéey di kii yëgal ne dangaa war a préparer sa bopp moom it mu préparer boppam que ne bés bi mën naa ñëw que ne loolu nga woo ko doo ko jot waaw ñu ne la faatu na comme moom it noonu lay préparer boppam que loolu it mën na koo dal ci ku ne loolu noonu lu am solo la moo tax yonent ma ne saasaam doon wax naan dee leen fàttaleku ki nga xam ne mooy damm bu ñëwee day damm bànneex yi muy dee day màbb bànneex yi mooy gaa yi xam nga doo fekk kenn ku deele nga gis mu mel ni ngéntee fa xew ñépp naan selew waaw ñépp di jàpp ko julli gaa yi nga xam ne moom moom ñoo gënoon a sàggan sax dinañ fexe di jullee ko sellal fan yooyu waaw am na ñoo xam ne day rey seen appétit ci saa si dootuñ mën a tee lekk lu neex lu ñu lekk liñ doon lekk sànq mu neex bañ leen annoncé dëj bi affaire bi dafa mujj soof ci ñoom lekk gi ci boppam mu mujj soof buñ ko ñamee mu fàdd dara neexatu ci ndax lan haadimul laddaat moo agsi kiy damm li nga xamante ne mooy bànneex yi kon mu ne ko yaa Mu'aaz la tabki ya Mu'aaz lil bukaa'i awaan al bukaa'u min ash-shaytaan waaw al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi te xam naa ci bii la ñuy jeexale fii après ñu àggale euh, mu soloo ba léegi ci xadiis boo xamante ne al imaam al haythamiyu rahmatullahi alayhi ci majma'u zawaa'id nee na rawaahu ahmad wa tabaraaniyu wa rijaaluhumaa thiqaat illaa anna yaziid ibn qutayb lam yasma' min mu'aaz mu ne ah, xadiis bi al imaamu ahmad soloo na ko ak imaam at-Tabaraniyu mu ne góor ñi nekk ci càllale yi góor lañ ñu dëgër ñu wóor ñu digne de confiance ba mu des Yazid ibn Qutayb mooy ne moom même bu dee dëgër na mais déggawul ci Seydina Muaz mooy am na benn ructure bu ndaw bu ci am boo xam ne ki nettali mbir mi dajawul ak Seydina Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne Seydina Yazid ibn Qutayba an Muaz mu jële ci Seydina Muaz mooy gi xam nañ ne kon du direct am na rupture annahu kaana yaquul mu ne Seydina Muaz da doon wax ne radiyallahu anhu ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al-yaman fa qaala la'allaka an tamurra bi qabri wa masjidi faqad ba'athtuka ila qawmin raqiqatin qulubuhum yuqaatiluuna ala alxaqi marratayn fa qaatil bi man ataacaka minhum man asaak ah summa yafi'uuna ila alislaam xatta tubaadira almar'atu zawjaha walwaladu waalidah wal axu axaah fa anzil bayna alxayyayni assakuuni wassakaakik wassakaakik wassakaasik Euh, xam naa nag xadiis bi duñu ko far jël parce que dañoo war a génn euh, xam naa dañuy yem kon fii euh, parce que c'est xat incha allah ci jotaay bii di ñëw ñu war a continuer kon ci xadiis bi ba léegi ci yónneeg yonente mi aleyi salaatu salaam yónni Seydina Muaaz ilal Yamani